a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin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 yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yebaloon yebal gum yebaloon seydina Muaaz ak seydina abu muusa al ashariyu radiyallahu anhuma ila al mu yebaloon leen yaman joxaale woon leen ay ndénkaane eh, côté seydina abu muusa al ashariyu dinañ ci ñëwaat ndax boo seetloo ba léegi génnaguñ Medina génnaguñ Medina te bañ demee waxaguñ ana lan lañ fa def lan lañ fa doxal comme mission waaye incha allahu taala dinañu ko gis te dinañ ci taxaw euh, ñëw ci côté Seydina Abu Muusa tamit bi muy dem am na laaj yu mu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye loolu dinañ ci ñëwaat ñu continuer fi ñu yemoon ci seydina Muaaz ibn jabal wallahi huwa al jabal muy seydina Muaaz xaamilu liwaa al ulama moom seydina Muaaz gisoon nañu tarjamaam bu yàgg walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon nag keroog bi ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yebale ngir mu dem yaman génn moom ba ci biti Medina doon ko gunge Seydina Muaad war yonent bi salaatu wassalaam di dox mu naan ko yaa Muaadu asaa an laa talqaani ba'da aami haada wa an tamurra bi qabri wa masjidi fabakaa Mucaadun jasha'an li firaaqi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahu yaa Mucaadu laa tabkii lil bukaa'i awaan albukaa'u mina shaytaan. mu ne Seydina rasuulullah alayhi salaatu wa salaam mu ne woon Seydina Mucaad ah. yow Muaaz de amaana ne dootoo dajeeg man ginnaaw at mii amaana boo fi ñëwaatee nga romb sama jàkke ji ak sama xabru muy ndénkaane loo xamante ne muy information bu daw yaram te doy waar Seydina Muaaz di jooy jooy yu méttee métti mu ne ko laa tabki yaa Mu'aaz mu ne ko bul jooy yow Mu'aaz jooy am na bërëbam am na jo am na jamonoom te yenn façon jooy yi mina sheytaan ci iblis la jóge ci sheytaan ginnaaw gi gisoon nañ yeneen xadiis yoo xam ne Seydina Mu'aaz moo ko nettali ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la ko wax këne keroog tamit daldi woon na koy digal loolu le te biñ ci mujj woon a gis sa tudd ko waaye waxtu wi mayuñu woon ngir ñu mënoon ko ñu mënoon ci dugg mooy maa rawaahu al ahmad mooy li nga xamante ne al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal boroom ngir mi di njiitu xambali yi daldi solo bi sanadin boo xamante ne fiihi inqitaa am na inqitaa am na rupture comme ni ñu ko tudde woon na al imaam al haythami bi mu ko indee ci al majma' dane rawaahu ahmadu wa tabaraaniyu wa rijaaluhumaa thiqaat illaa anna yaziid ibn lam yasma' min mu'aaz moom al imaam al haythami rahmatullahi alayhi mu ne xadis bii de rawaahu ahmadu al imaamu ahmad soloo na ko wal tabaraani ak imaam at-tabaraani mu ne ñi nekk ci càllale yi ñu dëgër lañu ñu digne de confiance la ci ñaari càllale yoo yële bam des na Yazid ibn Qutayb mi ne moo nettali ci Seydina Muaaz moom déggawul ci moom directement jëlawul ci Seydina Muaaz kon ñu xam ne am na rupture xadiis boobu mooy biñ jàngoon bi weesu mu ne an Muaaz moom Yaziid ibn Qutayb an Muaaz waaye xam nañ ne kon am na rupture am na kuñ sote minimum kenn mu ne annahu kaana yaquul mu ne Seydina Muaaz da doon wax ne ba'athani rasuulullahi s alayhi wa sallam ila al-Yaman mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de dafa ma yebal yaman fa qaala mu ne ma la'allaka an tamurra bi qabri wa masjidi nee na mu ne ma amaana boo fi ñëwaatee li ngay dangay romb sama xabru bi ak sama jàkka ji faqad ba'athuka ila qawmin raqiqatin qulubuhum mu ne ko yow Mu'aaz mu ne ko te yebal naa la ci ay nit ñoo xam ne raqiqatin qulubuhum ñu nooy xol lañu ay nit lañ ñoo xamante ne dañoo nooy xol muy waa Yaman ñu nooy xola ngoog waaw loolu waqad sabaqa an ra'aynaa alxadiis al imaanu yamaan wal xikmatu yamaaniya allah loolu gisoon nañu ko bi ñuy gis délégation bi waa yaman ñëwee yonent bi aleyhi wassalaam def seede yu rëy yooyale ca biir saxaaba ya sax la àndaloon ñuy dugg ci biir Medina fiihimul muhaajiruuna wal ansaar mu daldi joxoñ côté yaman ne al imaanu haa huna fii la fii la ne joxoñ yaman kon mu ne yónni naa la ci ay nit ñoo xam ne raqiqatin qulubuhum seen xol yi dafa nooy waaw waxoon na way nooy xol yi ñu ngi ci sàmm sàmmkatu gàtt yi waaw waaye way wow xol yi sàmmkatu nag géléem yéeg ak yoo yële ca waa Najd mu ne kon nag yow yónni naa la ci ñoo xam ne raqiqatin qulubuhum seen xol yi dafa nooy ak ñoo nangoo nangu dëgg yuqaatiluuna ala alxaqi marratayn dinañ xare ci kaw dëgg mooy ngir dëgg marratayn ñaari yoon mu ne ko nag fa qaatil bi man ataaka minhum man asaak boo demee gisoon nañ lim ko jëkkoon a wax innaka sata'ti qawman min ahli alkitaab fa idaa ji'tahum fad'uhum ilaa shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa inhum ataa'u laka bidhaalika fa axbirhum anna allaha qad farada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla fa innahum ataa'u laka bidhaalika fa axbirhum anna allaha qad farada alayhim sadaqatan tu'xazu min aghniyaa'ihim wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim mu ne ko iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim wattaqi da'wata al fa innahu laysa baynahu wa bayna Allahi xijaab loolu gisoon nañu ko ndénkaane yu am solo yoo yële nga xam ne dinañ ci ñëwaat bu ñuy gis axkaamu zakaa inshaa Allah mu ne ko kon fa qaatil xareel bi man ataaka utal ndimbal ci ñi nga xam ne ñoo la topp boo leen woowee ca ñoom waaye man man asaaka ñi nga xam ne noo seulement dañ ne duñu dugg ci lislaam mais nag kenn du fi wootee di fi woote diine ju bees ñooñu nag xare ak ñoom nga daal di sukkandiku daal di jàpp ut ndimbal ci ñi nga xam ne ñoo la gëm thumma yafi'una ila al islaam ginnaaw gi mu ne boo xareek ñoom ñooñ dinañ delluwaat ci lislaam duggaat ci lislaam xatta ba kera tubaadira al mar'atu zawjaha ba ni nga xam ne ndaw si day njëkk day njëkkante day njëkk boroom këram ah di njëkkanteek moom ngir delluwaat ci diine ji te mooy jiit jëkkër ji bu boobaa wal waladu ba nga gis doom ji tamit naka noonu par am ak baayam ni muy teel a delluwaat ci diine wal axu frère bi axaahu frère mu ne ko fa anzil baynal hayyayn boo demee na nga wàcc entre deux quartiers yi as-sukun di as ak as-sakasik ah Seydina nag radiyallahu taala anhu am na xadiis yoo xam ne dañu nettali li tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni ko Yaman comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Ahmad comme ni nga xam ne al imaamu Ahmad ibn Hanbal noonu la ko solowee waaye ko noonu boo demee ci dalaa'ilu nubuwwa bu al imaam al bayhaqi al imaam al bayhaqi rahmatullahi alayhi soloo na ko mu jaar ci yoonu al imaam Abdurrazaaq as-San'aaniyu rahmatullahi alayhi al imaam Abu Thawr ibn Thawr daal dina koy solo ah Euh, non al imaam Ahmad non al imaam Abdurrazzaq imaam al Bayhaqi moo ko solo mu jaar ci al imaam Abdurrazzaq di boroom musannaf mu jële ko ci mu ne am ba ana Ma'marun an az-Zuhri an Ubay ibn Ka'b ibn Malik annahu qaal mu ñuy wax ana lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam yebal Seydina Mu'aaz ilal Yaman ñu ngi ñëwaat ci ndénkaane yi pareegul mais lii moo waroon a jiitu mooy wax lan moo tax mu yónni ko gisoon nañ Seydina bu Muusa moom dafa ànd ak ñaari am ñëw ñuy laaj poste yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko yow loo wax mu ne ko man waxuma li ñu wax de te yëguma woon ne lii lañ fiy wax si te masuñu maa wax li ñu mu ne man duma ñun duñu liggéey loo duñu jox duñu duñu duñu salarié duñu jox post koo xam ne daf koo bëgg waaye yow Abu Muusa demal ilal fa ba'athahu ala al-Yaman kanta Seydina Mu'aaz nag moom lu ko waral loolu la al imaam al Bayhaqi di solo ci Dalaa'il an-Nubuwwa mu jaar ci al imaam Abdurrazaaq mu ne am ba ana xabaare nañu Ma'mar ibn Rashid an az-Zuhri mu jële ci Muhammad ibn Shihab az-Zuhri an Ubay ibn Ka'b ibn Malik muy doom ci Ubay di doom ci Ka'b ibn Malik al-Ansaari min gisoon annahu qaal mu ne kaana Mu'aaz ibn Jabal shaaban jamiilan samhan min xayri shabaabi qawmihi laa yus'alu shay'an illaa a'taahu xatta kaana alayhi daynun aglaqa maala fa kallama rasula allahi sala allah alayhi wasallam fi an yukallima guramaa fa faal fa lam yadacuu lahu cheyan falaw turika li axadin bi kalaami axadin la turika li mucaadin bi kalaami rasulillah salawaatu llahi wa salaamuhu alayhi mu ne kaana Muaaz ibnu Jabal mu ne Seydina Muaaz di doomi Jabal de dafa newoon koo xam ne shaaban jeune la woon kun samxan ku neex a jëflanteel waaw il n'était pas difficile ak a neexoon a jëflanteel min xayri shabaabi qawmi bokkoon ci ñi gën ci genou ay ñoñam wala moom moo doon min bii mën na nekk bayaaniya moo doon ki gën ci yi nga xamante ne mooy genou ay ñoñam di waa lansaar laa yusalu shay'an illa ata du woonu ñu ko woon laaj dara dara dara lu dul dina ko joxe loo ko masa laaj fekk mu yor ko Seydina Muaz joxe ndax tabeem guru yi radiyallahu anhu mu ne noon nag la doon def xatta kaana alayhi daynun aghlaqa maala ba ni nga xam ne lii mooy di ngar daajjoo problème nit ñi ci la newe woon nit day am problème am ñëw mu mel ni moo la ko gën moom la daal loolu la sayyidatu Xadiija radiyallahu anha seede woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog ba mu jógee ca xuntu ma ah te loolu la ibn darin seede la woon aba bakrin siddiq radiyallahu anhu bam dajeel moom ca barkal rimaadi ne ko foo jëm mu ne ko axrajani qawm samay ñoñ ñoo ma génne ne duma jaamu yàlla quraysh man nag may wër fii ardillah ci suufu si yàlla si ngir am fu ma ko jaamoo mu ne ko mukk yaa Siddiq dellul Makka ñu dem man maa la yiir man ibn Darin loolu la ko seedeloon naa Mu'aaz noonu la meloon ah comme que noonu la doon def nag mu mujj nag det yi wër ko waaw mu mujj det yi wër ko nag parce que li muy jël di jox ku am dara mu fexe ba ut même bu dee day leb sax mu leb ngir dimbali la ba affaire yi ñëwee nag ba daal di koy wër ah ces créanciers nag ne ko acca yaa ay aywa da ñëw ba ñu wë ba ko mbir yi wëree mu daldi koy wax yonent bi alayhi salaatu salaam créancier yi mooy ñi mu yoreel daal koy taxaw waaw ñi mu yoreel daal koy taxaw mu wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi bi ko ko waxee ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ak ñoom ses créanciers ñu ko yoreel ngir daal mbir yi tar na ci Seydina Muaaz jamono neexul te det yi wër na ko te metti na te jamono ji fay leen du ko man léegi nag mënagu ko li ngeen ko mën a dimbalee mu mën a essayer di leen commencer fay mooy ngeen wàññil ko wàññil leen ko ci waay loolu nag du farata waaw moo tax xoolal gaa yi yeneen mi aleyhi salaatu salaam wax leen ngir ci njekk daal buñ ko mënee teggil dara ci det bi ku nekk daal par exemple bu doon yow dalaa yoreel million nga ne bon teggil naa ko ci deux cent mille wala cent mille yu mel noonu waaye falam yada'u lahu shay'an waaye nag ah ses créanciers ne non non ñoom d'accorduñ ci loolu mooy ah seen àq la ah. laaj kese la la leen yeneen timalay saar saam def ñu ne non ñun duñ ci bàyyi dara ah, mooy il faut qu'il nu rende notre argent voilà suñu yim yim ñu yoreel nañu ko fay kenn nanguwula koo teggil dara mu ne bu doon am na kenn koo xamante ni nii falaw turika li ahadin bi kalaami ahad la turika li muaadin bi kalaami rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu doon ne am na kenn koo xam ne nit mën naa wax njekk ba tax ñu teggil la lépp loo xam ne danga ko waroon a fay wala ñu teggil la lëf bu doon am na kenn ko man lool da ko doon te kon dinañ teggil sëy naa Muaaz ndax wax ba yonent bi alayhi salaam waxoon waaw waaw mooy yonent bi aleyhi salaam dafa ñaan njekk mais gaa yi ne non non ñun manuñoo kii waaw te ñu ngi seen àq neewu leen ha yéen man ngeen di bañal man ngeen di bañal ah waxu leen mais yéen xat kafartu manal leen jox leen ma teggi leen kii ngeen bañ dañ naan ah dañ naan ah mbir mi àggul foofu moo tax waxu leen dara seen aqlan ah. mooy comme ni ñoom Seyna Abbas al Abbas ibn Mirdas defoon ak ñi nga xam ne al Aqram na Habis ak Uyayna ibn Hisn keroog Hunayn bi ñu séddalee màng mi ba pare ñu ne leen ah delloo leen waa Hawazin est ce que du ngeen leen mën a delloo jaam yi ñu ne dara lañ dul ama ana wa Banu Sulaym fala kanta man ak waa Banu Sulaym dara kee ne man ak waa Banu Fazara fala kii ne man ak man ak waa Banu Tamim fala yonent ma lay saab neewu leen eh yéen qu'est-ce qui vous seen àq la ah. seen àq la ah gaa bañ <laughs> moo tax kii bu doon ne am na kenn ko ñuy teggal dara ci waxu kenn dinañ teggiloon konoon tegoon ñu teggiloon Seydina Muaz ndax li yonent bi alayhi salaatu intervention bi mu defoon waaye gaa yi teggiluñ ko dara qaala bi demee noonu nag fa da'aahu rasulullah yonent bi alayhi woolu ko fa lam yabrax an baa'a maalahu wa qasamahu bayna ghurama'ihi ak ciis tuuti lañ toog rek hein seydna anas non seydna Mu'aaz radiyallahu anhu jaay mbooleem bien yum amoon waaw daal koy jaay daldi koy séddale ñi nga xam ne ñooy ses créances yi qaala fa qaama Mu'aaz wala maala la léegi nag Seydina Muaz mujj nag bi mu defee lool mais benn dara amatu ko dara dara dara dara dara dara amatu ko mu ne bi nga xamante ne nii nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma xajja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Mu'aadhan ila al-Yaman li yajbura mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di ak hein mu daal di yónni naa Mu'aaz ngir mu fexe loolu mu man cee am dara ci dem yónni gi mu ko yónni Yaman mu man cee amaale dara waaye nga ne mais taxawal falam maa xaj yow yaa ne woon lii nii dafa xew avant xajjatul wadaa naka la nga après aj gi ne la waa loolu rek la woon nañ ko lii nii moo tax al imaam al xaafiz ibn Kasiir ci al bidaaya wan nihaaya bi ëndee lii dane falammaa xajja bii e, ñépp xam nañ ne lii demewul nii waaw mbir mi leen la mooy kon falammaa xajja daa am lu muy tekki mooy falammaa araada an xajja mooy ba yonent mi alayhi salaatu salaam bëggee aji waaw mooy laata muy aji la woon comme ni al al Buxaari wax ne baabu bansi abi muusa baabu bansi abi muusa wa muaaz ibn jabalin wa muaaz ibn jabal ila al yaman qabla xajjati al wadaa voilà kon mu ngi noon moo tax mu ne xatta ida kaana amal fatxi loolu loolu noonu eh, mooy xatta ida xajja mooy araada an xajja loolu la ci jublu mais pas ni ne xajja yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax ñépp xam nañ ne yonent Seydina Muaaz bi mu demee gisaatul yonent bi aleyhi salaatu salaam te loolu mu ngi xew avant xajjatul wadaa mu ne léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam kon ci loolu la ko yónnee laata muy aji léegi nag mu ne fakkaa looloo kon dañuy gis ne kon lii moo tax après nag nettali na ne ba mu demee après suite bi mais loolu amaana soxlawuñu ko fii euh, pour léegi nii léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naa Muaaz day nettali mu ne bokk na ci yi nga xamante ne moom la ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dénk keroog bi may yebal ilal yaman daf ma ne ci ndénkaane geneen gu ama am solo bu ama ama am solo ah waxaale woon na ko fe tamit affaire li jëm ci zakat yi côté xar yeeg côté nag yeeg yooyu yépp tamit waxoon nañ ko mais loolu dañuy préférer bàyyi ba dugg ci zakat ahkaamu zaka insha allahu taala al imaamu ahmad rahmatullah alayhi dafa solo ba léegi ci xadiis boo xam ne am na inqitaa waaye am na yeneen yoon yoo xam ne da koy seede di ko dëgëral nga xam ne da koy yóbbu ba ci darajatu saxiix al imaamu ahmad mu ne xaddatanaa abul yamaan qaala xaddatanaa ismailu bnu ayaash an safwan bn amrin an abdirahman ibnu jubair bnu nufair alxadramiyu an muaaz bni jabal fii nii la inqitaa bi nekk mooy kene abdirahman ibnu jubair bnu nufair alxadrami ah, moom moo jëlawul ci Seydina Muaaz direct waaye am na yeneen xadiis yoo xam ne dañ koy gën a dëgëral Seydina Muaaz mu ne Seydina Muaaz na awsaani rasuulullahi sallallahu alayhi wa bi kalimaat mu ne yonent bi alayhi salaatu wa dénk fukki kàddu dix kàddu qaala mu ne ma laa tushrik billahi shay'a wa in qutilta wa hurriqta bu njëkk baa goog nee na yonent mi alayhi salaatu wassalaam dane ma laa tushrik billahi shay'an wa in qutilta wa hurriqta mu ne ma laa tushrik billahi shay'a bul bokkaale buur yàlla dara dara dara dara bu la ko dara jaral wa in qutilta même bu doon ne dañ lay faat sax nangul ñu faat la wa hurriqta même bu doon dañ lay taal di la lakk sax nangul ñu lakk la waaye yow moom ah bul bokkaale yàlla benn ngoog mu ne walaa ta'uqanna walidayka wa in amaraka an taxruja min ahlika wa maalik tabul ñàkke teggin ñàkk kersa ci say say waajur ñi leen ñàkke teggin di leen jànneeke def lu ne lu ñu la digal nga ne defuma mu ne lool bu ko def wa in amaraaka bul am problème ak ñoom di di di di noonook ñoom wa in amaraaka même bu dee dañ laa dég digal an taxruja nga génn min ahlika ci sa alal ci say ñoñ wa maalika ak sa alal même buñ la ne woon baal sa sa soxna ak sa alal sax loolu bu tax ngan mere leen taf leen wala déet mu lool bu ko def mooy deuxième mu ne wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammida fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammida faqad bari'at minhu dhimmatullah allah allah troisième bi gis nga affaire yi de allah inna shirka la zulmun azim moom la njëkke inna shirka la zulmun azim wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana ñaar yooyu la njëkke waaw sa boroom moo dogal moo àtte an laa du ngeen bañ a jaamu illaa iyyaa kudul moom waaw <laughs> moo tax kuffaar yi ñoom bañ jàppee ne dañuy jaamu leneen lu dul yàlla xamuñ ne buur yàlla lañuy ñuy jaamu mais nag comme ko amuñu ci objectifu loolu duñu ko ci am ndax buur yàlla dogal lool te moo namm loolu te loolu la dogal lool la teg allah ta'budu ngeen bañ a jaamu illa allah kudul moom moo tax waa ji jaamu xërëm bi dëgg-dëgg buur yàlla lay jaamu mais nag daa xamut mais comme kanak moom jaamu xërëm la moom intention def waaw ah, kay léegi loolu la ciy am mooy moom moom ca yàlla koy jàppe na yow ab xërëm nga doon jaamu même bu dee ne buur yàlla def na ne àdduna kenn manu fee jaamu keneen ku dul moom waaw ah dans la waaw boo dawee ne du ma jaamu yàlla keneen laay jaamu it mooy buur yàlla ngay jaamu rek waaw mais nag yow nag kenn du la jàppe xaqiiqa boobu yow ban xaqiiqa lañ lay jàppe mooy sa intention sa intention sa yéene ndax innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa ndax yée jëf yi ci yéene yi la aju te nit ku ne la mu yéene dong lay am kon nag ginnaaw bi mu indee tere ko shirk huquuqul waalidayni ñaawee ci say ci say waajur mu ne ko rabul bàyyi salaatan maktubatan muta'ammida bul bàyyi julli farataay tay ko jamais bu ko def wala gis waxul wala tatruk de wala tatrukanna allahu akbar waaw ngalawaay tax ba nga bàyyi benn farata waxtoom jot ba ta nga tey ko <laughs> fa inna man taraka salatan maktubatan mutaammidan faqad bari'at min minhu zimmatullah ndax yëgal yaa Muaz à travers mo Seydina Muaz ñun ñépp nañu yëg ilaa yawmi diin kene yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man ta fa inna man taraka salaatan maktubatan muta'ammida ko bàyyi benn julli farata ta tay ko kooku nala la leer ne deñ na ci yow pacte ba nga amoon ak buur yàlla simpeku na mooy yow protection bi buur yàllay protéger mooy yow yaa ngi ci ala shafa jurufin nga ne yaa ngi ci emprise u iblis mooy buur yàlla yow mbalaan mam la doon mam laan doon sànge yaa ko dindil sa bopp allah beneen bi ci tegu mu ne ko wala tashrabanna xamra fa innahu ra'su kulli fahisha mu ne ko yaa Mu'aaz maa ngi lay dénk ba léegi wala tashrabanna xamra li ñu naan sàngara ci ay sous toutes ses formes waaw sàngaraak déclinaison wam yi mu am yépp whisky beeg rosé beeg beaujolais beeg champagne beeg cognac beeg ah Kronenbourg beeg vodka bi ak sëng loolu la bum ci mën a doon bi biy jóge ci ci ci garabu garabu garabu garabu palmier bi wala bi jóge ci yeneeni garaba ci yem yooyu yépp maa ngi la koy maa la koy tere de nga naan sàngara wala tashrabanna te bul naan ngallawaay bul naan xamran sàngara fa innahu ra'su kulli fahisha ndax sàngara mooy bopp bépp jëf ju bon rek njombuteef goo gis gu ne sàngaraane ca bopp ba mooy lan mooy boo ko xasee naan moom amatul limit ci def amatul dara lu bon loo xam ne jombatu nga koo def ndax da ngaa maîtriser sa bopp waaw boo fi nee naan man moom c'est que daam yoo xam ne moom kàccoor naa waaye nag yooyu moom moom duma ko def ah non man nag saa yi jël alalu jàmbur nag moom man moom lu ne nangu naa ñu tuumaal ma lu ne mais sàcc moom duma ko def mais boo naanee. romb jàmbur te koy jël waaw nga def la nga ne woon doo ko def ah man moom jamais ma faat bakkan lan non loolu moom lu ne mën naa ko def nga naan sàngara jël sa oto na tuy ay nit foncer ci leen kaw wala jël dara dóor bal kenn waaw njaaloo fii rey fii jaxase fii def fii saaga nit ñi fii xoqatal ay nit fii déranger ay nit di leen yuuxu ndax dangaa màndi ñuy war a nelaw nga yuuxu di saaga te yaa ne woon doo ko def moo tax boo xasee naan moom façon bonte gone man nga koo def bu dee ka gëmmentu la yonent bi alayhi salaatu naan waa ji julli di gëmmentu di nelaw na dem tëddi waaw ndax kat amaana mu jóg naan day tudd turu yàlla wala di jàng alxuraan far saaga boppam wax boppam torte du ko yëg wala mu wax ci borom bi subhaanahu wa taala lu dul noonu bu dee kooku ci wàllu nelaw la ndax xel mee dafa dul newati lan ngay xalaat ki naan ki naan sàngara moom mu ne ko kon wala tashrabanna xamran fa innahu ra'su kulli faahisha te bul ngalawaay bul naan sàngara ndax mooy bopp bépp njombuteef beneen mu ne ko wa iyyaka wal ma'siya fa inna bil ma'siyati yahill saxata Allah mu ne ko beneen ndénkaane gi ci fukk yi maa ngi lay moytandikuloo li nga xamante ne mooy ay bàkkaar ndax kat gis nga fa inna bil ma'siyati yaxillu saxatullah ndax gis nga bàkkaar ci bàkkaar à travers bàkkaar bàkkaar ci ngay yeeye ci la sànjum yàlla di yeeye di nekk sa kaw waaw mooy yi yàlla ne maxaarim yim teg comme li yonent bi alayhi salaatu salaam wax li kulli malikin xima wa xima allahi maxaarimo buur boo gis bu ne am na ay chasse ay ay garde-fou yoo xam ne dane fii moom bu ko kenn laal bu ko kenn dépassé waaw ku ko dépassé mag la moo xam ci loi lañ koy bind walla ñu yëgle ko ñépp xam ko waaw loolu nag ci buur yàlla mooy lan mooy yi mu tere mooy ñag bi ñag sharia bi ne leen ne leen ci biir toolub sharia te bu kenn génn bul génn bi mooy mu teg fa yu xaraam yi ñoo ñoo ñoo wër tool bi ñooy miir bi nga xam ne ñoo entouré toolub sharia boo ko bëttee rek xamal ni génn nga ci yaa ngi ca biti te boobu nag yaa livré sa bopp ci ash-shaytaanul la'iin iblis mu mu yées mi ñu rëbb yaa livré yaa ñëw ba ci moom bàyyee ko sa bopp nga gis ñag bi ñag wi miir bi fii ñu def fi sàcc sàcc jëw shirk mooy yu bon yi jaxase na maam yooyu ñoo fa ne mu ne nag yooyu waximallahi maxaarima mooy yi mu xaraamal ñoo ne foofu mu neen ko nag Seydina Muaz maa ngi lay moytandikuloo bàkkaar maa ngi lay moytandikuloo mooy yàlla ndax kat ci mooy yàlla ci la nit ki di mérité saxatullaahi ci lay nangoo wàcc ci moom ci lay nangoo ci lay wàcc ci mu ne ko wa iyaaka wal firaara min az-zahfi wa in halaka naas mu ne ko wa iyyaka maa ngi lay mooy beneen ci ndénkaande yi wal firaara min az maa ngi lay mooy tëlëkuloo yow Mu'az radiyallahu anhu nga dem ci xare daal di daw toolu xare xam nga lool bokk na ci sab'ul mubiqaat yi mu wax moom alayhi salaatu wassalaam juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy naq boroom dañuy dañuy yàq jëf ba pare sànni waa ji mooy waa ji dara lépp bakkaar yi gën a rëy ñooy gën a rëy boole na ci lan alfiraaru yawmu zahf daw bés bi nga xam ne bésub xare la ca toolu xare nga fàq daw bàyyi fa nit ña lu dul mutahayyizan ila fiya lu dul ngay dem ngir uti ci beneen mbooloo fu gën kii walla ngay uti renfort ngir ñëwaat lu dul loolu rek yow di nga am sérieux problème hein kon mu ne ko wa iyaaka maa ngi lay mooy tëndakaloo yow Mu'aaz alfiraara daw daw yawma zahfi bésub li nga xamante ne nii mooy bésub xare wa in halaka an-naas même bu dee nit ñi dañoo dañ leen a décimer bul daw de ci toolu xare mu ne wa ida asaaba an-naasa mawtun wa anta fiihim fasbut waaw mu ne beneen dénkaane bi ma lay hein dénk yow ci fukk yi mooy bu ne aw mooy ab épidémie daa am cim réew nit ñi di faatu hein mu fekk la foofu mu ne ko bu fa génn daw de xam nga lii la waxoon moom alayhi salaam ci wàllu euh, euh, euh, taa'un mu ne fu taaun am taaun mooy pest comme ni ko Seydina bu Mawlaana Ibn Abbaas nettalee te xadiis bi comme niñ ko yàggee gis ba Seydina Umar radiyallahu anhu demee Shaam te pest amoon fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko mooy bi mu naan bu bu fu taaun am bu la fa fekkee bul génn parce que boo génnee danga ko yóbbu feneen te bu dee newoo foon bu fa dugg loolu lay wax nii ah wa anfiq ala iyaalika min tawlik wala tarfa anhum asaaka adaban wa axifhum fi llahi azza wa jal mu ala iyaalika min tawlik te deel dépenser ci sa sa ñoñ sa famille selon li la yàlla jox nag waaw mooy fi sa wërsëg yem fi sa portefeuille yem moo taxit di di nangu ñu lay teg la yàlla tegul bokkul ci am ful la nit koo xam ne buur yàlla tegu la lum la tegul ab jaam nar la koo teg boo amee ful la ngay bañ mu ne wa anfiq ala iyalika min tawlik selon sa kattan selon fi sa poche toll ci lu toll noonu ngay dépenser li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah laa yukallifu Allahu nafsan illaa maa ataaha sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra loolu la alquran wax suuratu talaaq no suñu boroom nee na li yunfiq ngir mu dépenser zu sa'atin min sa'ati ngir ki nga xamante ne mooy ki woomal yaatule wërsëg moom buy dépenser na dépenser selon wërsëgam ni mu yaatoog ni mu toll waaye man qudira alayhi rizqu képp koo xam ne dañ koo xompal li nga xamante ne mooy wërsëgam fal yunfiq nay dépenser mimma ataahu allah ci li nga xam ne moom lu ko buur yàlla jox laa yukallifu llahu nafsa buur yàlla nag toggul jëf benn nit tegul kenn responsabilisé wul kenn illaa ma ataaha lu dul solo li mu ko jox buur yàlla du la def pauvre ba pare na la par force génneel zakat loolu buur yàlla du ko def déedéet laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ca suuratu baqara fii ci suuratu talaaqi mu ne laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha buur yàlla du toog bu jëf du responsabiliser kenn lu dul selon moyen yam la jox ca lam la jox kattan gam la jox ci wàllu a yaram ci wàllu alal ci wàllu santé ci loolu noonu la lay laaj ne la defal wala doo def moo tax xajjul bayti dane liman istata'a ilayhi sabila selon ki ko man benn yoon ku ko manul yow aj du farata ci yow zakatit noonu la waaw julli ku nekk na nga ko mane ak na ko sa yaram mane noonu nga koy defe waaye ñi nga xam ne dafa am problème mu tànk te manula toog manul di taxaw kooku day toog ki nga xam ne moom taxaw kese la man kooku day taxaw ki nga xam ne tëdd kese la man tëdd lay def ki nga xam ne wetu la man loolu lay def kon mu ne ko kon nag wa anfiq ala iyalika min tawlik yow Mu'aaz del dépenser ci sa famille selon yi nga am waaw bu fi nangu fenn femme bi di la teg lan parce que xaritam jëkkëram ab play ab xaw ma lan la Richard la moom la muy am nga koy am tax ngay endetté wu yoo xam ne leer na ma mënoo ko fay loolu doo ko def waaw bu dee bànneexu léegi la problème mu ëllëg la lay indil te léegi mu xew ndax bu la gaa yi toppee na la fay ma doo ko ma waaw ñi am ganaar nañu dunde ganaar ñi am sombi jàpp ci sombi en tout cas kenn du lekk lenn génn ca mbedd ma sa biir bi naan la lii laa añe mukk du am te kenn du feeñ ci xar kanam yi ki am cere lekk cere ki am leneen lekk leneen ku amul benn bés ñu xam ne tey amuñu xaar nëg suba waaw kon nag wa anfiq del dépenser ala iyalika min tawlik selon sa capacité selon li nga am wala tarfa anhum asaaka adaman tëbul jël yet di ko saw yat saw yar di ko yëkkati seen kaw ndax ngir lan ngir di leen yar wa axifhum fillaahi azza wa jalla selon avant ngay mooy loolu wa axifhum ragalal leen fexeel ñu ragal fillaahi azza ragal buur yàlla ndax fu xale bi foogee ne yow moom liñ koy tere eh, yow sa intérêt la fexe woo ne bu mu xam ne lii buur yàllaa ko tere ni nga xam ne yow manoo ko def man mii di sa bàyyit noonu laa ko mënula def te buur yàlla fu ne la lay gis laa yaxfa alayhi xaafiya laa taxfa alayhi xaafiya amul dara luy nëbbu ci moom waaw xorondom ba ca biir désert ba ci suufu su xeer wu ñuul woo ca lëndëmu désert ba buur yàllaa ngi gis tànk ya muy teg di dox moom dara nëmbatuwul ci moom nga xamal ko ne man du bu boobaa bu xamee loolu présence di teewlu boroomam subhaanahu wa taala yow luñ koy tere soxlawul nga ne fi nga ne feek mu ñàkk fee ne wayem mais bu dee ne da foog ne mbir mi yow la consacré consacré yëpp ci yow moom day foog ne yow boo fi booy génn kër gi ne karek bunt bi mu commencé déconné manoo ci dara kon lii nii la yonent mi sa salaam daal di wax Seydina Muaaz radiyallahu taala anhu waaye ba léegi bokk na ci nga xam ne moom la ko daldi dénk moom sayyidina rasulullah comme ni al imaamu ahmad na ko noon al imaamu tirmidi soloo ko mu ne saxix moom mune ne xasan na al imam at-tirmidi abu isa muhammad ibnu isa ibnu sawrata at-tirmidi radiyallahu anhu moom it soloo al imaamu ahmad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa ismaa'iilu an laythin an habiib ibn abi thaabitin an maymuun ibn abi shabiib an mu'aadin annahu qaala radiyallahu anil jamii' al imaamu ahmad mu ne haddasanaa ismaa'iilu mu ne haddasanaa ki ñu nettali ismaa mooy ismaa'iilu ismaa'iil an layth mu jële ci layth an Habib ibn Abi Thabit mu jëlee ci Habib ibn Abi Thabit an Maymun ibn Abi Shabi mu jëlee ci Maymun ibn Abi Shabi an Mu'adh ibn Jabal mu jëlee ci Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anil jami annahu qaala mu ne nee na damaa wax man Seydina Mu'adh ne yaa Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam awsini nee na dama wax Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko man de damaa bëggoon nga defal ma am ndénkaane nga dénk ma ay kàddu damaa bëggoon nga conseiller ma fa qaal yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne ko ittaqillaha haythuma kunt allah allah <laughs> ittaqillaha haythuma kunt ittaqillaaha haythuma kunt nee na bi ma nee ko conseil ma nee na yonent bi alayhi salaatu ne ma ittaqillah ragalal yàlla haythuma kunta foo mën a ne yow Mu'aaz waaw ragal yàlla moom na topp foo mën a ne moom invariable la war a doon invariable mooy amul dara lu wara tax mu daldi di jóge ci yow wala mu soppeeku ittaqillaha ragalal yàlla xaytuma kunta foo mën in kunta fi Sénégal ah falyakun taqwa ma'ak fa in kunta fi Norvège falyakun taqwa ma'ak wa in kunta fi Botswana falyakun taqwa ma'ak wa in kunta fi Barisa wa Toronto wa Washington wa Philadelphia falyakun taqwa ma'ak foo mën nekk ci goxu àddina yi na ragal yàlla di ànd ak yow loolu nag mooy <laughs> mooy man manuma ne bon fii ma nekk moom sawaay wute naag dëkku jullit ñi kon nag bon naa def ni ñëpp rek déedéet yow ana taqwa bi yonent ma lay saat saam ne ittaqillaha haythuma kunt hein ragalal yàlla foo mën a ne léegi ana loolu kon bu boobaa waaw am na gaa yu bari dañuy ñëw ba Europe di daganal seen bopp yu xaraam yi tanaan tanaan buur yàllaa ma teg ci condition yi waaw nekk fi di ja di lekk yàpp yu xaraam naan non bu doon Sénégal dinaa jënd bu dagan fii dafa cher boobu je ne peux pas bon je diir dire bismillah bu may lekk mooy yow yaa ngi tuumaal sa borom ne kon buur yàllaa tax ngay def bàkkaar waaw bon man fii manuma fi julli à si j'étais au Sénégal parce que dëkk bi noonu la demee yaa ngi tuumaal sa borom mooy yaa ngi naan buur yàlla yaa ma teg ci condition yu tax manuma laa jullil waxtu loolu ana ittaqillaha haythu ma kunt moo tax jullit moom il est immuable inchangeable inchangé et inchangeable invariable ci wàllu woowu waaw waaw lool mooy al istiqaama ragal yàlla sax ci ne ci loolooy ittaqillaha thumma istaqim waaw <laughs> ragalal yàlla ginnaaw nga cowooral teg nekk foofu ba ko foofu te ko teggi waaw foo mën a ne ittaqillaha haythu ma kunt ragalal yàlla ci mbooloo boo mën a nekk public boo mën a ne bul nekk naafiq waaw bu ñëwee ci yéen naan inna amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna ma'akum inna kunna mustahzi'un ha inna kunna mustahzi'in loolu nag yëfi naafiq la loolu nag suñu borom dane lool bu leen ko mel ittaqil yonent mi alei satu salaam ne kun public boo man di bul ne man boo ñëwee ci ñii ne di jaay fervent man ni ma gëmee parce que fii comme que waxoon naa naafiq moom mbubbam da koy summi selon fi mu ne waaw fii mu ne bu ñëwoon xam ne fii jataayu murid la fii kenn du ko gën doon murid waaw bu demee eh, suba fi dansi nii am caaxaan yi kenn du ko dàq waaye danga naan mais kii xanaa mooy le DJ non kii xanaa mooy le grand pianiste xanaa mooy fu mu dem man suñu borom nag loolu lay aaya ndax loolu jikkoy naafiq la boo ñëwee ci ñii di leen gëmloo yoo xamante ne dara nga ci gëmul boo demee nag ca say vrai gars ya nga naan waaye gars yi dama doon saboote nga naan lan nga ngeen ne yéen ñii ñii comme que ay crédule lañ loo wax ñu gëm moo tax noonu laa leen di sànnee quoi loolu nag suñu borom daf ko tere yonent mi alayhi salaam loolu wax Seydina Muaaz wax ñu ko ñun ñépp à travers ñun à travers moom ittaqillaha ragalal yàlla xaytuma kunta foo mën a ne qaala Seydina Muaaz nee na ma ne ko zidni ma ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam delloo ma mooy dolli ma dolli ma waay ci ndénkaane li qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko atbi'i sayyi'ata al hasanata tamhuha xam nga xadiis bii mu ngi ci al arba'iina tamit waaw mu ne rawaahu at-Tirmidhi al moo ko soloo mu ne Hasan waaw nee na ma ko dolli ma mu ne ma atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha mu ne tofale deel faire suivre foo defe lu ñaaw wala nga wax falu ñaaw te tayoo ko walla moo xam sax boo tay la gaawal ci de suite nga def lu baax ndax lu baax loolu doy day effacer lu ñaaw li innal xasanaati yudhibna sayyi'aat zaalika dhikra lidh-dhaakirin ndax innal xasanaati jëf yu baax yi na dañuy yóbbu as-sayyi'aat yu ñaaw yi waaw moom la yonent ma alayhi salaatu salaam waxoon waa ji ñëw ne moom alkuna ne nañ ñëw teg ko pen yi waaw parce que yonent mi alayhi salaatu salaam laaj ko lan la mu ne ko man daal damaa romb ci marché bi laa nekk Euh, bon ba moom daal def na ay kiiwam ba fóon fa jigéen ñëw léegi nag mu jàpp ne loolu noonu kon é mooy bàkkaa mooy yari njaaloo dinañ ko ko teg waaw <laughs> parce que da <laughs> day jaay ndaw si xam naa ndaw si ci marché bi la ndaw si taaru lool waay <laughs> ñëw di xool marchandise am bi nag soxla ko naan ko jegesil jegesil jege naan ko jegesil nga xool ko bu baax mu koy jege si ba kii rek mu fóon ndaw si nag après nag mu daal di nag hé ne tey rek laay am problème mu daw nag ci neen tibaale saar saar nag ne ko moom moom alkona fii mu ne te daa ñëw ngir yar pen bi yàlla teg ci ku njaaloo nga teg ma ko yonent bi saat saam ne ko mu déglu ko mu ne ko baax na ba ko mu ne ko too mu mu bàyyi ko ci mbooloo mi noonu ñu julli ba pare mu ne ana ana ki doon ki doon ki fi ñëwoon sànk doon wax mu ne maa ngi mu ne ko ndax julli nga ak ñun mu ne ko waaw mu ne ko demal innal xasanaati yudhibna sayyi'aat mooy mbir yi kii na boo jullee ñun mooy lool deñ na ndax innal xasanaati yudhibna sayyi'aat jëf yu yiiw yi day dindi jëf yu ñaaw yi waaw moo tax yenn yi boo ko xasee def fenn bu yaboo ci yu ñaaw bu yaboo nga def fa lu baax rek waaw mais loolu du bàkkaar yépp du bàkkaar yépp la jëf ju rafet kese di yóbbu waaw am na yoo xam ne dafa laaj tuub tuub gu sincère am na yoo xam ne àq nit la foog nga da koy delloo waale booy tuub da ngay tuub ci sa borom mais nga delloo waaw mënoo sàcc alalu jàmbur ba pare toog fële naan maa ngi rëcc tuub mais nag je vais laisser l'argent sur mon compte loolu man da ne da nga koy delloo loolu foog tuub gi baax danga koy delloo waxoon nañ la processus bu processus bu dee mais xaw ma gaa yi waratuma leen a gisaat loolu gisoon nañ ko te yàgg nañu koo gis te yàgg nañu koo gis kon mu ne ko atbi'i atal hasanata tamxuhaa mu ne ko del toppale di def gin boo defee lu ñaaw mu rëcc rëcc rëcc lu ñaaw di këll gaawal nga def lu baax loolu nag dara gënu cee rëy astaghfirullah wa atubu ilay waaw foo xoole lu xam ne dañ la koo tere ne na astaghfirullah wa atubu ilay foo tooñee astaghfirullah wa atubu ilay waaye nga jéggalu waaja tamit yooyu yëpp mooy lu baax waaw lu baax li nga xam ne mooy effacer foofu mooy da ngay delloo tamit àq bi ñaan yu jéggal la ak yu mel noonu kon mu ne ko atbi'i sayyi'ata del toppale lu ñaaw alxasanata del def lu yiw xam nga loolu la wax te boo ko defee tamxuha day effacer lu ñaaw la waaw waaw qaala sayyidina Mu'adh nee na mën a yonent bi alayhi salaatu waaye yonent bi aleyhi salaam rafet na ta baax na waaye dolliwaat ma qaala nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ma xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan ne ko dëkkaaleel ak nit ñi del jëflanteeg nit ñi del jikkoo ak nit ñi bi xuluqin di jëflanteeg ñoom bi xuluqin ci ay jikko xasanin yu rafet waaw moo tax jullit dafa war a dépasser yenn yi waaw xaaliqin naasa bi xuluqin xasan waaw xaaliqin naasa bi xuluqin xasan dëkkaaleel ak nit ñi del doxaaleeg nit ñi di doxalanteeg nit ñi bi xuluqin ci ay jikko xasanin yu rafet ya gën a rafet waaw mais nekkub jullit foo xam ne yàq ay yéefara fa ne ñépp xam ne yaa fa gën ñaaw jikko loolu loolu loolu loolu loolu sa ñaaw loolu ñaaw na ta ta jaaduwul waaw nekk ci réew moo xamante ne lu fa yàqu daanaka avant ñuy vérifier mën nañ ne quatre-vingt-dix pour cent chance bépp mooy ab jullit yàqu ko ab jullit a ko def loolu c'est grave loolu du xaaliqin naasa bi xuluqin hasan ba pare ngeen bëgg gaa yooyu bëgg l'islam nan la ñuy bëggee l'islam te l'islam à travers yéen lañ koy gisee te lii ngeen fi wone mu jikko yu ñaawta te salte ah loolu ñàng na te yéeme na xaaliqin naasa bi xuluqin hasan waaw innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yonent bi aleyhi salaatu nee na dañ maa yebal ngir ma matal saalixal axlaaqi ah jikko yu rafet yi kon nag jullit war naa nekk fa mu ne ambassadeur la fa war a nekk ngir diineem taxawal fa yonent bi aleyhi salaatu ku ko gis xam ne kii nii am na lu bari lum jële ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam koo xam ne ku la gis mooy lu ñaaw kese ngay def waaw ay incivilité kese ngay def ay saw ci ascenseur hein faire say besoin ci ay ay ay escalier saaga waate jël sa poubelle taxaw sa fenêtre sànni ko ci suuf ndax lan tàyyi ngaa wàcc gars yi dinañu ko ramasser jël say papier fu nekk nga sànni fa sa buntu néeg saleté lépp ah voisins yi respecté woo leen di yuuxu di teg say musique di sonal nit ñi xam nga ne yow defoo xaaliqin naasa bi xuluqin xasan dëkkaale la nit ñi jikkook ñoom ci jikko ju rafet defoo ko waaw xaqul jaar ah euh, aqu euh, euh, dëkkandoo nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam daf ma dénk ci wàllu dëkkandoo ba ma foog ne sax dina ko donnloo dina def muy donn ci sax bu ma génnee àdduna ci nit ki jullit bi mu koy loo ci héritage am tellement am solo gi mu am solo mais moo ko fi respecté rawatina gars yi ne tugal ci wolof yi ñoom boo wax ñoo daq yuuxu ñëpp duñu wax ndànk jamais di déranger voisinage bi tapage nocturne lu ne bu gaa yi waxee ñu ne tubaab la dafa raciste de nit ku ñuul lay bañ alors que lan nit ku ñuul lay bañ bañul nit ku ñuul mais ni nga nel bu fi nit ku ñuul ku ne woon sax dina la ko wax bu dee ñeme ne la xaaliqin naasa bi xuluqin xasan moo tax boo ngeen fi melee nag jikko yu ñaaw lu ngeen soxla kenn du leen ko jox ñu catalogué leen nag ngeen naan af euh, c'est lii lépp ak racisme la dara du racisme dañ leen a delloo ni ngeen mel rek seen image lañ leen delloo ba pare ngeen ne dañoo parqué ci ay quartier mais dinañ leen fa parqué ñu mel noonu nan nga leen di dugale foo xam ne fu civisme am la doo ko def ñoo am ne lu bees lu ne ñu commencé ko yàq même boo leen jëlee woon fañ ne utal leen lu bees léegi ñu commencé toj vitre yeeg damm fii ak parking yi ñu yàq ak di toj buntu yeeg mais ñooñu nan nga bëggee ñu jël leen di leen yóbbu foo xam ne ñooñu xamuñ yooyu du ñu ko def xaaliqin naasa bi xuluqin hasan yonent mi aleyhi salaatu ne dee leen doxalante nit ñi ci ay jikko yoo xamante yu rafet la loolu la dénk Seydina Muaaz radiyallahu taala an ah ah dégg nga am doon wax naan addil amaanata ila ahliha wala taxun man xaanak ah ku am ci yow confiance kóllëre dee ko delloo bu la kenn am ci yow kóllëre nga trahir ko waaw te nag te nag silman qata'ak del jokk ku la dog wala taxut man xaanak te ku la trahirit bu ko trahir waaw kon mu ne Seydina Mu'aaz ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan allah kon insha allahu taala lii lépp ci ndénkaan ci ndénkaane yi la ah, xam naa tey insha allah dañuy yem nii ba léegi ci ndénkaane yonent bi alayhi Mu'aaz ibn Jabal